mu ne wa hadihi tariqatu abi bakr al asram no ki imaam alxaafis ibn xajar mooy wax mu ne lii mooy xadi mooy yoonu ki nga xamante ne mooy abu bakr al asram àndandoo imaam ahmad bi rahimahullah moom nag daa may wax yu wute ci yuñ jële ci moom fa qaala moom mu ne xadisu anasin yaani fi nahyi jayyidul isnaad walakin qad jaa anhu xilaaf mu ne xadisu sayna anas bi nekk imaam muslim bi ngis ci riyaad bi nii ah bu baax la sanadam de waaye nag sauf que jële nañ ci sayna anas lu wuteeg loolee lu wone ne kon tere googu graw yaani fil jawaaz yi loo xam ne mooy Seydina Anas wi war ne loolu mën naa nekk qaala mu ne wala yalzamu min kawni tariq ilayhi min an-nahy asbar min tariq ilayhi fil jawaaz mu ne que ne le fait que il n'est pas obligé que yoon mi nga xam ne moom lañ solo ci moom di Seydina Anas di wax ne dañoo tere loolu gën a dëgër moo gën a dëgër côté bi nga xam ne yoon bi nga xam ne ji lañ ko jële ci moom que ne moom <laughs> euh, possible na yoon bii moo gën a dëgër bi tere mu ne loolu nag yàqu ci dara waaw mu ne ah, loolu mooy rek ku dëgër ku gën a dëgër tekkiwul ne ki gën a dëgër ki ki ñu gën a dëgër tout le temps waxam dañ koo war a sànni déedéet li anna sabt qad yarwi man huwa dunahu shay fa yurajjahu alayhi ndax kat ku dëgër te dëgër këcc léeg-léeg mu solo ku ko gën a suuf waaye dëgër daal di solo ñu daal di féeteel kaw ku ko gën a suufe tuuf ci kaw mu ne faqad rujiha mu ne dëgg loolu exemple laa la fi jox man al asram daal dinañuy dëgëral nootal Naafi' Naafi' ala Salim ci Salim doomu ibn Abdallah ibn Umar fii ba'd al ahadith ci lenn hadith yi an ibn Umar bu jëlee ci baay ibn Umar Salim la ñuy jiital ci yenn hadith yi wa Salim muqaddamun ala Naafi' fi sab te Salim moo euh, jiitu ci ibn Umar ci euh, euh, moo jiitu boog Naafi' ci ak dëgër waaw loolu la wax <laughs> waa qad wa quddimat jiital nañ Sharik ala Thawri Sharik ibn Abi Namir nga xam ne bon euh, qaadi la woon euh, juge la woon dëgër na waaye da doon def defle moom jiitoon nañ ko ci as-Sawri imaam bu mag bi Sufyaan euh, jabalul hifzi fii hadithayni ci ñaari hadith kese te wa Sufyaan te Sufyaan muqaddamun alayhi fii jumlatil hadith li des ci yeneen hadith yëpp Sufyaan moo ko ñu gën a dëgër te pourtant jiitoon nañ ko fii voilà léegi loolu lu mu bëgg a wax mooy Seydina Anas li gën a dëgër liñ jële ci moom mooy que hadith yi wax dafa tere mais jële nañ ci moom que ne possible na léegi nag le possible boobu mooy loolu la bëgg ne mën naa noot bee ndax euh, yeneen lii ñëw quoi <laughs> mu ne summa na an abi hurayra mu ne ginnaaw gi imam asram daal di solo euh, yëkkati ba seyna abu hurayra foo xam ne dane la ba'sa bi shurbi qaa'ima xam nga imam abu hurayra bokk na ci ñu solo ne yonent saa saam nee na bu kenn naan ci yéen taxaw ku taxaw ku taxaw naan fàtte ko ku fàtte naan na ko wacc mu ne imaam Abu Hurayra solo nañ lu wuteeg loolu waaw mu ne laa basa garawul bi shurbi qa'iman ci naan taxaw léegi nag alaxram ne fa dalla ala anna riwayata anu fi nahyi laysa sabita waaye lii nag mooy problème waxam jii mu wax moom c'est un sérieux problème <laughs> mu ne loolu day wane ne kon euh, euh, parce que moom daa bëgg nootal xadiis yi nga xam ne naan possible nag xadiis yi nga xam ne da ne dafa wute léegi mu jël ña nga xam ne ñoom ñoo solo luy wane ne dañ koo yonent way sasam da koo tere que ñoom ci boppam jëlee nañ ci ñoom luy wane ne dañ ko euh, euh, que ni loolu grawul alors que mais sauf que problème bi mooy yooyu moo dëgërul nag comme ñii c'est <laughs> waaw moo tax mu ne kon daal lii nii ginnaaw bi ñu waxee lii daal loolu day wane ne kon xadiisu tere yi loolu saxul waaw loolu problème la wa illaa lama qaala bu doon ne lool saxul dëgg-dëgg fa moom jàpp na ne am na lu ko teggi moom Seydina Abu Hurayra lama qaala doona loon wax laa ba sa bii kën a grawul kononte kon du ko wax waaw waaw <laughs> mu ne qaala wa yudallu ala wahaa'i al hadith kën hadith yooyu bon dëgëruñ suñ yi tere naan taxaw kën a ittifaaqul ulamaa annahu laysa ala ahadin shurba ash an yastaqi lii la imaam al waxoon ba imaam al an-Nawawi di dugg imaam al di wax bon ba dugg di wax jàpp ne imaam al Qaadi Iyaad la alors que du moom <laughs> mooy tax borom xam-xam yi dëppoo nañ que ne euh, amul kenn warul ci kenn ku naan taxaw muy waccu loolu moom wax nañ ci ba pare waaw imaam an-Nawawi wax na lim ciy wax te loolu mu wax mooy dëgg voilà mooy après euh, dëppoo googu moo amul ci boppam voilà daa amul parce euh, boroom borom xam-xam yi hadis bi leer na te wér na. waaw te man nañ leen a boole jarul ñuy jël benn di teg fee waaw kon sopp nañ ko taxaw naan mu wàccu voilà léegi sopp nañ ko tekkiwul bu ko deful def na xara lu xaram déedéet dañ koo sopp voilà comme ni nga xam ne ki naan taxaw lool dañ koo sopp lool kese la wàccu gi tamit lañ ko soppee jeex na <laughs> loolu waxoon nañ ci jarul ñu ciy taxawaat ah mu ne loolu kon mooy bu njëkk bi ñu nga xam ne dañoo tar jeexal kon ñu al asram wax nañ la am na benn waaye boo xam ne bii di ñëw moom itam moom moo ko wax kon. mooy nootal dafa nootal tarjeex xadiis yiyee di wax mën naa nekk ci kaw yële léegi nag mu am ñeneen ñoo xam ne moom nasx lañ dugal te moom mii al asamit wax na ko mu ne waa ah al maslaku saani yi am na moom boo xam ne dañ cee dugg ay dugguwaay ay sóobuwaan yu wute mu ne ñaareelu sóobu win biñ du sóobu ci xadiis yi nga xam ne yii day wane ne mën naa nekk yii di wane ne dañ koo tere mu ne daawan nas bii mooy wootewu gi nga xam ne ñenn ñi moom dañ ne non non attention waaye ya yenn yi ñoo na saxal yenn yi jenn mu ne waleeyi janaal asam asam mi ñu doon wax sànk mbokk imam ahmad bi rahimahullah ginnaaw ba mu tëbbalee tarjih bi après moom dafa jéng sax ne bon nas sax moo ci am wa ibn shahin ak imam ibn shahin fa qarrara ala anna ahadith an-nahy ala taqdiri thubutiha mansukha bi ahadith al-jawaz bi qarinati amal al-khulafa ar-rashidin wa mu'zam as-sahaba wat-tabi'in bil-jawaz ñu ne loolu buñ jàppee ne xadiis yi wax ne dañ koo tere yu dëgër lañ loolu euh, pinfet yooyu ñu ci jël moo ci amul waaw loolu leeral nañ ko leeral nañ ko imaamu Nawawi leeral na imaam al tontu na ci am imaam al-Qadi Iyad doon wax ci wàllu hadis yooyu wéruñu nangam ak nangam tontu na ci gis nañ ko léegi leer na kon loolu moo ci amul voilà ñoom nag noonu lañ ko waxe voilà ala taqdiri thubuut yaa buñ jàppee ne hadis yooyu di tere dëgg <laughs> buñ supposé ne wér nañu sax nañu man suuxa dañ koo nasaxal bi ahadithil jawaaz ci hadis yi nga xam day ñëw di wane ne permettre nañ ku naan taxaw te loolu li nga xam ne indice lii wane lëkkaale bi nga xam ne mooy wane dëgg dëgg que ne noonu la demee mooy amalul xulafaa ar jëfu xila xalifa yi nga xam ne ñoom la ñooy les bien guidés Seydina Abu Bakar c'est en tout cas même Abu Bakar mooy Seydina Omar Seydina Ali ibn euh, Usman Seydina noonu la ko imaamu Maalik tudde moo dane euh, jële nañ ci Omar ibn al-Khattab balaghani an Omar ibn al wa Ali ibn Abi Talib wa Usman ibn Affan que ñoom ñëpp dañ doon naan taxaw voilà mu ne kon loolu noonu loolu noonu day wane ne kon lee dañ koo na saxal ndax ñoom ñoo gën a xam sunnaa yonent bay sax sam kanam waaw te imaamu ali mooy da koo xam moo tax bi mu taxawee mu ne man jote na ma am na ay nit yuy sit lii dinaan taxaw man nag naan naa taxaw ndax gis naa yonent bay sax def ko kon tey loolu day wane ne kon loolu daan na saxal quoi <laughs> waaw mooy abrogé na lëli quoi te tamit loolu ñu bari ci saxaaba yi moom la mu saxaaba lépp ci saxaaba yi dañoo jàppoon loolu dara ci nawul te Ibnu Umar biñ ko ko laajee moom dane ah ñun de jamono yonent waaye saa saa lañ doon naan di taxaw lekk di dox kon kooku mooy <laughs> yooyu day wane ne kon lee dañ koo nasaxal buñ jàppee ne xadiis yooyu di tere dëgg euh, dëgër na voilà ak wa tabi'in ak tabi'in yi ñëw bil jawaaz que loolu possible na waay mu ne mu ne nag léegi nag lii nga xam ne mooy moom la ñoom ak Ibn Shahin euh, ak imam al asram daal di def mooy taxawal daal di dàq xadiis yee nasax ne dañ koo nasaxal dañ koo abrogé bu dee ni sax wér nañ mu ne nag imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne nag kaay kaay nag wax la mooy ki ñu doon tudd sànq <laughs> wa qad akasa zaalika Ibn Hazm kanta imaam Ibn wax ne man zaahiri yi ñoom hadiis yu mel yi dañ doon dem ne daa xaram même ñoom waxul loolu ñu ne ko ah ah, ah ah imaam Ibn Hazm ci ñoom nee na xaram de léegi nag imaam Ibn Hazm moom wala imaam al-Haafiz di wax ay mbiram mu ne waaye gis nga wa qad akasa zaalika Ibn Hazm imaam Ibn Hazm imaam al-Asam ak ñoom Ibn Shaahin de dëpp mbir yi mooy moom da koo dëpp këne moom contraire bi xam nga ñii dañ ne lan xadiis yi wane ne naan taxaw mën naa ne ñoo abrogé xadiisu tere yi imaam Ibn Hazm nag dana mukk ne ñett c'est le contraire xadiisu tere yi ñoom ñoo abrogé xadiis yi wane ne naan taxaw mën naa ne parce que loolu mooy cosaan loolu la naan waqad akasa zalika Ibn Hazm daa nasxa ahadithil jawaz bi ahadithin nasyi an nahyi mutamassikan bi anna a jawaza ala wifqi al asli wa ahadithin nahyi muqarraratun li hukm al ma ne du loolu affaire bi lii la naan di taxaw loolu la nga xam ci cosaan ak ci aada ak yooyu gaa yi dañuy doon yàgg di def yu mel noonu di naan di taxaw loolu noonu kantaa euh, euh, euh, hadis yi ñëw di tere loolu dafa ñëw ngir saxal attef sharia moo tax yonent bay sasam taxaw daal di koy tere yam taxawoon di naan loolu lépp dañuy gis ne loolu luñ doon def avant la après nag mu ñëw daal di tere zajara wa naha mu daal di tere yooyu yëpp kon nag affaire bi lii la moo imam na Hazm moom nii la ko jàppe waaw kon ndax tere yi day ñëw di saxal atte boo xam ne attey sharia la alors que di naan taxaw loolu ci cosaan nit ñu bari boo demee noonu la ñuy dañ koy def lii nag yonent bay saa ñëw nag de tere ke ne loolu sax daa am lay tere léegi te ko def na waccu kon loolu moo daq xadiis yi wane ne moom daa possible woon mooy taxaw di naan mën naa nekk kon mu ngi noonu le mu ne nag imaam Ibn Hazm fa man idda'a al-jawaaza ba'da fa alayhi al fa inna an-naskha la yathbutu bil-ihtimaal imaam Ibn Hazm nag rahimahullah teg ci ne képp nag ku fi woote woo waaw ne léegi ginnaaw bi yonent bay saa saam zajara naha yooyu yëpp ñëw ba pare ne ku naan taxaw nan ko wacc te tamit li mu wax xam nga imam Nahal lii muy wax euh, beneen riwaay imam Abu Hurayra bi mu ne yonent bay saa saam daa gis benn waaye di naan mu ne ko taxaw mu ne ko waccul mu ne ko waaye walima mais yonent bay saa saam lu tax mu ne ko est-ce que bëgg nga muus di naan ak yow mu ne ko déedéet mu ne ko yëgal ne kon ku yées muus naan naa ak yow muy saytaane xam nga loolu xabar la <laughs> mooy kon ku naan taxaw lan mooy xew muusay naan ak yow nga non euh, seytaane naan ak yow <laughs> léegi yooyu la imaamu Naxal yooyu yëpp daa mu ne ma ne lii la na la képp ku mu woote wu naan taxaw moom man naa ne yow moom la ñuy laaj yow la ñuy xaar nga indi fa alayhi war na ci sa kaw waaw ginnaaw bi yonent bay sa sam tere nga ne loolu mën naa ne léegi yow leeralal sa mën naa ne boog foo ko teg <laughs> waaw ndax naan abrogé abrogé ah lii daa foll bi loolu kenn du ko teg mooy li yonent bay salam digle ba pare nga ne daa am lu ko foll loolu kenn du saxe ci li nga xam ne ay def def ak ak ay suppo ay yaakaar naa walla bon on pense que c'est possible que nangam nangam waaw sauf que li imam Ibn Hazm wax imam al mu ne wa ajaaba ba'duhum bi anna ahadith al-jawaz mutaakhira lima waqa'a minhu sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa waaw ñenn ñi dañoo tontu imaam Ibn Hazm ne imaam Ibn Hazm moom loolu muy wax c'est simple parce que moom tereem googu muy wax tere hadith yi wane ne mën naa nekk mais ñoo mujj parce que yonent bi alayhi salaatu salaam lii hajjatul wadaa ajuk tàggatoo gi ci lañ ko joxoon mu naana waaw keroog parce que bi muy génn di aji la wax nit ñi yéen ci gox yeeg yooyu ñu ñëw ànd ak moom aji nit ñu ñëw fees fa del keroog Makka dafa fees del ba moo tax ba muy aj dafa ba muy tawaaf dafa taxaw dafa toog ci kaw gëléemam ngir non seulement nit ñi gis ko ndax moo ne xudu anni manasikakum jële leen ci man ni ngeen di aje ak loolu ngir nit ñi jële ci man ni ngeen di aje loolu ndax nag moom mu taw taxaw ndax nit ñi dañoo bari woon boobu noonu bi mu tawaafee ba pare wàcc julli ñaari rakkay ca maqaamu ibrahim alayhi salaam laata di dem zam-zam laata muy yéegaat ci la ko ibn abbas jox ndox mi mu daal di naan kon loolu xajjatul wadaa la xajjatul wadaa waaye ah, eh, waaye mais gaa saay mooy atam bu mooy at mu mujj mooy dixième année bi kon loolu moo mujj tere jëlee ah kon imam na xas mi yii muy wax nii yëpp dëgg la yonent bay saa saam tere woon na ko waaye borom bi nga xam ne moo def saytaane dinaa nag ki taxaw léegi est ce man la def que ni ci àddina la du àtte àllaaxira borom bi est ce fii parce que bu dee àllaaxira amul luñ naan bon lii la demee woon ajjana am nañu jékki-jékki ne oh, finalement y a ah, nekk. alors que addina bi mbir mën naa am suñu borom sàppi ko waaw waaw iblis yi nuñ doon def dañ doon dem ci asamaan si di sàcc waaw <laughs> te suuratul jinni lan la doon wax dañ doon dem ci asamaan si di sàcc di dégg ay xabaar li di ko jox seen mbokk bu xaabakat yi kàccikat yi waaw mais keroog bi ñu yónnee yonent way saa saam lu xew est-ce loolu am na mu ko dañoo dañoo dem waaw bi ñu demee daal saa yi di laal ah. ah képp koo xam ne jege na fi moom di jéem a laal dara ah benn jum bu mag la ko euh, ak suuratu Safaat moom la ko lañ koy doon tëdd dóor ko mu am problème moom jinne ji voilà te pourtant avant amoon na mais léegi bu ñu demee dañ leen di dàq voilà léegi kon loolu noonu euh, euh, loolu ñu ne waaw loolu la mooy Imaam Ibn Hazm lii moo mu ba moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib wax li mu wax def ko. Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu euh, lu jiitoon def ko Seydina Ousmane radiyallahu anhu lu jiitoon Seydina Ali di ko def sa Kuufa moom it def ko kon loolu moo mujj voilà mu daa xira <laughs> waaw ndax loolu hajjatul wadaa la woon li Ibn Abbas wax waaw <laughs> wa ila kaana dhalika al-akhir min fi'li sallallahu alayhi wasallam dalla ala al-jawaz kon nag bu nee ne loolu moo mujj ci jëfam moom alayhi salaatu wasallam loolu day wane ne kon loolu mën naa nekk voilà naan taxaw mën naa nekk te raat ji nekkatul nag waaw te loolu li koy gën a dëgër comme li li koy gën a dëgëral mooy li imaam waxoon ne te li koy gën a dëgëral mooy wa yuta'ayyadu wa yata'ayyadu bi fi'li al-khulafa ar-rashidin maanaam khulafa ar-rashidun ne ñu la tuddal imaam Maalik wax ko rahmatullahi alayhi ñoom wa radiya anhum daal di koy def ginnaaw yonent bay saa saa loolu lay wane ne kon lii du lu ñu na saxal waaw lii imaam Ibn Hazm di wax waaw mu ne al-maslaku saalis kon bii leer na <laughs> ñi na saxal a ngoog xadiisu euh, possible yi wane man naa ne moo nasaxal xadiis yi même bu dee dëgër na imaam euh, Asram ak Ibn Shahin beneen côté bi imaam na xas mi jël ko ne xadiis su tere yi noo nasaxal possibilité gi na manoon na nekk loolu léegi almaslaku saalis waaw mooy bu njëkk bi almaslakul al awwal mooy doon tarjih bi nootal bii ci kaw bii bii mooy dañoo abrogé ne bii moo abrogé bii léegi nag mu des almaslaku saalis ñetteelu soobu wér bi mu ne aljamu bayna alxabarayni bi darbi min at-ta'wil ñii nag moom ñoo gën a guddule parce que euh, ay ta'wil la ñuy indi mooy ay interprétation lii wa tax mooy fexe dajale ñaari xabar yi mooy yii wane ne mën naa nekk naan taxaw man naa ne ak yii wane ne naan taxaw mënul a nekk ñu fexe leen dajale waaw léegi ñii ci wàllu di ta'wil nag mu ne fa qaala abul faraj as-saqafi fi nasrihi as-sihah mu ne Abul Faraj as-Saqafi rahimahullah nee na ci euh, téereem boobu hmm, di euh, dimbali sihah yi mu ne awal muraadu bil qiyaami huna al-mashi mu ne taxaw bii biñ ci jublu ne naan taxaw loolu mooy dox waaw yuqaalu qaama fil amri idaa masha fii ndax dinañ wax qaama nit ki taxaw na fil amri ci mbir mi idaa masha bu jëmee fiihi dox jëm ci ngir Euh, dox ci def ciite waqumtu fii xaajat yi jóg naa ci samay mbir ila sa'aytu fiiha bu dee dox naa jëm ca ngir lijjanti ko wa qadaytuha ma daal di koy fay wa minhu qawluhu ta'ala illa ma dumtu alayhi qaa'ima mooy bimu naan yonent way sa sa am na ci wàllul kitaab yoo xam ne boo leen dénkee xaalis boo leen lebalee dinañ la fay am ñoo xam ne boo leen lebaloon duñ la fay tus lu dul nga nga nga nga nga nga sax ci ñoom sax jëm ci ñoom mooy muwazaban bil mashi alayhi noonu la ko mooy jëm ci ñoom di leen ko laaj sulsan mu ne wa janaha Tahawi kon googu gis nañ ki nga xam ne mooy Abul Faraj as-Saqafi li mu wax rahimahullah mu ne wa janaha Tahawi ñii dañuy dajal xadiis yi voilà kon moom mii li mu bëgg a wax mooy que ne mooy loolu dañ laa bëgg a wax ne rek loolu mooy dox bi xaya xiyaam boobu mooy dox waaw te boobu garaawul voilà mooy naan di dox loolu garaawul waqa mu ne kii kanta al imam euh, Tahawi moom dafa jéng ila ta'wil ta'wil akhar wa huwa hamlu an-nahy ala man lam yusammi 'inda shurbi moom dafa jël beneen interprétation ne non yonent may saa saa en fait bu teree ku naan taxaw mooy koo xam ne ba muy taxaw di naan daal di wul tudd tur yàlla mu ne wa hada in sullima lahu fi ba'd al-alfaz al-hadith lam yusallam lahu fi baqiyatiha mu ne waaw lii nag imam al-hafiz Hajar bu dee ne nag mën nañ ko nangul imam at-Tahawi Abu Ja'far borom aqida bi borom sharh ma'ani al-athar ak yooyu eh, alhamdulillah mag mushkilul athar alxanafi rahimahullah bu dee ne man nañ koo nangul loolu ah, lii mu wax nii ci leen na ci kàddu xadiis yi am na yeneen yoo xam ne nag kenn du ko nangul de ci yeneen yi def day wane ne doon du dul loolu ñoo ñoo kooku lay wax de waaw mu ne wasalaka aaxarun ñeneen nag soobu nañ fii jam'i ci dajale hamla ahadith an-nahy ala karahati tanzih mooy ñeneen moom te ñii mooy ñëpp dañoo yenn xadiis yi nga xam ne day tere que ne loolu tere bu lu ñu sib la wa ahadithul wa ahadithal jawaazi ala bayaanihi hadith yi nga xam ne day wane ne taxaw naa nekk na mooy loolu day leeral que ne la ma tere woon fee du tereg xaraamal de tereg lu ñu sib rek la mu ne wa hiya tariqatul xattaabi wal mubattal fii axari mu ne imaam loolu mooy yoonu al xattaabi al imaam borom maalimu sunan ah sharh sahih sunan abi daawud ak ibnu battal al maliki rahimahullah mu ne wa hada ahsanul masalik nag wa aslamuha wa abaduha min al-i'tirad lii nag mooy bi gën a rafet ci soobuwaay yi gin cee mucc gin cee sori ci ay ay ay ay ay dujjo yi jaar ni yi jaar ne ah bii moom boo ko defee mooy mbir yëpp day day day day day taxaw xam nga lii lay Imam An-Nawawi doon wax ci al ni lii rek nga mën a def waaw lii moom lii rek la quoi boo ko defee ci ngay mucc ci lépp waaw waqad ashara al-Asram ila zalika akhiran mu ne al-Asram it daal dinay ju junj ci lii ah, finalement mooy ci waxam yam wax gis nga alasram mooy wax yim wax dafa bari ah, wax boo xam ne danaan nootal bii ci bii beneen bi nasaxal mais it mujjuna wax lii tamit eh, ne boo affaire yi bon euh, bee day wane bayaanul jawaaz taxaw bi naan tere bi kon tere bale li tanzih la voilà mu ne fa qaala in sabata al karaha umilat ala al irshad wa at ta'dib la ala at tahrim mu ne kon bu dee sax na moom ba léegi mu ngi ci <laughs> di mettre en doute xadis yi quoi loolu leer <laughs> bu dee nag ah sax na sib giñ ko ah dañuy yenn xadis yooyu kon que ne ngir euh, euh, orienté la woon ngir yenente bay saasaam da koo wax ngir orienté nit waaye ngir yar ko ngir teg ko li nga xam ne mooy li gën mat la ala tahrim waaye nekkul ci li nga xam ne mooy ak xaraamal la mu ne wa bi dhalika jazama al-Tabari wa ayyadahu bi annahu law kaana jaa'izan thumma harramahu aw kaana haraaman thumma jawwazahu la bayyana an-nabi moo imaam at-Tabari rahimahullah lii la dogu ta moom la wax ne lii ta li koy leeral mooy bu doon ne naan taxaw dafa possible woon ginnaaw yonent bay saasaam xaraamal ko wala mu nekkoon lu xaraam rek mu après mu daal di koy wane ne mën naa nekk kon noonu te kon yonent saasaam dina ko leeral leeral gu leer nañ waaw mu ne fa lamma ta'arada al axbaaru bi daalika jama'na baynaha bi hada mu ne nag bi nga xam ne nag ci la euh, texte xabaar yi ñëw tukkee ci yonent wax ne mën naa nekk wuuteeg yi nga xam ne tamit wér na tukkee ci moom alayhi salaam di wax ne mënu la nekk bu boo sa kaw noonu nag ñu dajale xadiis yi comme nii ñu ko def waaw mun a waqiila wax na am na nag boroom xam-xam yi ne inna nahya an zalika innama huwa min jihati tibbi maxaafata wuqu'i darar bi lii xam nga gisoon nañ ko al imam al maziri ba muy wax ci kaw nee na am na ci sama sëriñ wax lool mu ne am na nag ci boroom xam-xam yi ne noo tere gi nga xam ne moo ba ma ne looloo tax yonent bi alayhi salaam xam loolu moo tax mu ne ku ko def ndax ngir bañ lor googee dal la moo tax mu ne la nga wacc voilà mu ne kon am na ci ñoo xam ne dañu ne non lii c'est ci côté santé la côté ak wir euh, ci la yonent way saasaam tere woon kuy naan di taxaw waaw ndax bañ lor daal di koy dal bu naanee toog loolu am kan wa abad loolu moo gën a euh, ci lay gën a nekke à l'aise te tamit ci lay côté santé bi ci lay gën a nekkee ki nga xam ne mooy moo gën a mucc ci ay feebar ak mettitu biir ak tamit waja fil kabidi euh, mettit yu koy dal ci wàllu ci foiwam walla ci euh, xalq mooy ci pudgéej yooyu lool du ko am da koy hmm? euh, day moo moo gën a mucc ci lool waaw mu ne wa wa kullu zalika qad la ya'manu minhu man shariba qa'ima yi yëpp feebar yi yëpp nag ak wopp yi mën a dal nit ak problème yi ah mënuñu ko assurer que ne yow mucc nga ci képp koo xam ne mu ngi naan di taxaw waaw kon lii ci gàttal lii la al imam al hafiz na xajar daal di indi ci wàll wi te lii mu mujjee wax moom la imaamu Nawawi wax moom la wax te moom la jëkke woon li ko leeral kële mbir mi daal lenn la xadis te noonu la tudd ci Riyaad bi fii ñu nekk bayaanu jawaazi shurbi qaa'iman wa bayaani anna ak akmala wal afdal ash-shurba qaa'ida kon mooy ci gàttal walillahi alhamdu wal amaana nag wax jooju mooy li gën a dëgër waaw parce que abrogé yii dàq bii ne bii moo folli fee day xaw a mujjee wax naqaree wax ci ñaari côté yëpp gis nga ñoom al imaam al asram ku nekk côté ba ba nga loolu day def alors que boo defee nii te tamit le fait que Seydina Ali euh, ibn Abi Talib radiyallahu anhu def ko ba pare wax ne am na ay nit yoo xam ne dañuy sibli man gis naa yonent bay saasaam def ko loolu day wane ne kon lool dara newu ci ci moom waaw koy lii day wane ne kon dara kenn ko abrogé wul voilà kon nag lépp lu ñu mën a wax lu gën kii mooy ah xanaa dañu koo sib mooy def ko du la du loo yooy xaram waaw yakrahuuna boobu nag Seydina Ali di wax li muy gën a jege mooy dañ koo xaraamal am na nit ñoo xam dañoo jàpp ne lii daa xaraam naan di taxaw man nag gis naa yonent bay saa saam def voilà léegi yonent bay saa saam def gi mu ko def loolu kenn du ko tudde ne dafa sit ndax moom da koy leeral te loolu daa nekk loo bu dee lu muy leeral ngir xeet wi même bu dee du ci sax loolu day war ci moom te loolu kenn du ko tudde lu ñu sit ci moom ci xaqam waaye ci ñeneen waaw kay ndax la mu sax loolu moo gën euh, alayhi salaatu wassalaam te moo doon mu doon naan di toog kon léegi kon affaire bi mu ngi noon wallahu taala alam kon masala yaa fay ba est naan taxaw man naa nekk wala lekk taxaw ah yooyu naan mën naa nekk même bu dee li gën a euh, mat mooy lekk toog wallahu taala wala naan taxaw la naan toog wallahu taala alam léegi nag mu am yeneen njàngat yuñ la waxoon bala ñu génn fii imaam al-Hafiz na Hajar rahimahullah ginnaaw bi nga xamante ne nii moom la ëndi hadith yi dane dane Eh, eh, eh, wa min alxadiisi waaw mu ne wa fi lxadis wa fi xadisi ali min alfawaid waaw mu ne nekk na ci xadis sayna ali radiyallahu anhu ci ay njëriñ am na ala alaalimi que war na ci boroom xam-xam yi idaa ra'a an-naasa ijtanibu shay'an wa huwa ya'lamu jawaazahu an yuwaddiha lahum wajha as-sawaabi fiihi xashyata an yatuula al-amru fa yadunna tahriimahu fa yadunna tahriimahu mu ne daa war ci boroom xam-xam bi bu gisee nit ñi di moytandiku loo xamante ne nii moom xam na ne loolu mën naa nekk daraa ci newul ah li war ci moom mooy na leen ko leeralal balaa mu leen di bàyyi noonu mu yàgg gaa yi jàpp ne loolu dafa xaraam waaw am kuy jàpp aji jàpp ak aji def def la jàpp ne dafa xaraam loolu fan lañ ko jële mooy Seydina Ali yu gisee nit ñi di ko xool mu taxaw naan jàpp ba pare taxaw di naan def njàpp bi nit ñi di ko xool mu ne lu ngeen di xool nii di mel ni da ngeen a jaaxle man gis naa yooyu ci may kene lii ma def dara nga wuti moo tax moom la wax doom ji Seydina al-Husayn ibn Ali ne ko looy jaax bul jaaxle doom gis naa sa baay sallallahu alayhi wasallam daal di taxaw yonent bi alayhi salaam def ni ma def taxaw naan voilà mooy moom dafa ko jaaxle woon tamit léegi <laughs> Seydina Ali fële ka annahum ankaruhu mel ni dañ koo bañal mbir moomee kon loolu lépp daa nekk loo xamante ne nii eh, lu lu lu lu lu am solo la ci jàngalekat bi bu mu gis gaa yi taalibe yi di jàpp loo xam ne dañuy jàpp ne li njuumte la mu mën leen ko leeral ba pare mu bàyyi leen ci njuumte goog naan mooy ils vont voir ce qu'ils vont voir <laughs> leen foofu quoi mooy booy dañu doj quoi di gis may def wala dara du ëllëg ñu laaj ñu nekk fi di nangam déedéet waroo waxe noonu kon hadith Seydina Ali bi radiyallahu anhu dañu koy gis waaye it loo xam ne maamal xaas waxu ko mooy eh, aayul jàngalekat bi bu gisee sëriñ bi parce que sëriñ bi xatta yonent bay saasaam ci boppam da def yenn saxaaba yi daal di koy laaj mu daal di leen leeral loolu kon lan nga may xalaatal ci koo xamante ne du yonent bi alayhi salaam mooy eh, ñii nii le fait que ñu xool Seydina Ali radiyallahu anhu anna am naasa ankaruhu bi muy naan taxaw gars yi xool ko xool boo xam ne mel ne xoolub ah mais kii sëriñ bi tey est li mu def nii la. loolu tamit manuñ koo bañal nit ñi moo tax doom gi ci boppam al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu loolu la def ak moom nee na sama baay moo ma ne indil ma ndoxu jàpp ma indil ko. mais mu jàpp ba pare daal di naan daal di naan di def ci ndoxu jàpp bi quoi ma koy xool xoolu yàlla mu ne ma sama doom bul jaaxle gis naa sa baay sallallahu alayhi wa sallam abaka rasulullah sallallahu alayhi sa sallam nabiyya sallallahu alayhi mu def comme nii ma def moo tax loolu it mënuñ ko bañal euh, taalibe mooy mu gis loo xamante ne moom dafa bees ci moom mu gis loo xamante ne dafa bees ci moom ah mu xaw a am euh, regard boo xam ne d'interrogation loolu mënuñ koo bañal taalibe bi naan kii loolu day wane ñàkkuk taalibe déedéet du ñàkkuk taalibe waaw ngir rek xam la ak tamit mbir mi jaaxal na leen ngir tamit sëriñ bi xam moom mu daal di leen leeral bu gisee lool ci ñoom bañ leen a bàyyi ci seen dut yooyu comme li imaam al-Hafiz rahimahullahu ta'ala daal di wax fii waaw te loolu mooy hadiisu Seydina Abu Hurayra beneen bi loolu ñoo ko ciy dugal insha allah mooy bii nga xam ne nee na Seydina Abu Hurayra nee na yonent lay saasaam dafa gis benn waaye dinaan taxaw mu ne ko waccul waa na ko waaw walima ya rasulallah mais yonent lay saasaam lu tax mooy comme lii rek nekkul moom laa doon yonent lay saasaam moom mooy def la dara wala mu digle dara ñu koy laaj lan ngay xalaat keneen waa ji daa laaj nekkul ne daa da day bañ a def li yonent saasaam wax mais daa bëgg a xam lu tax yonent lay saasaam it neew ko xanaa waxumal rek nga bàyyi wax nañ nga bàyyi da ngaa war a dégg waaw. mais di laaj fii di nangam ak nangam déedéet da ko est bëggoon nga ay asurruka an yashraba ma'aka al-hir est ce que kontaanoon nga bëggoon nga muus di naan ak yow waaj na ko ah déedéet mun na ko nag yëgal ne ku gërëm bon naan naag yow muy seytaane kon loolu mooy le fait que waa ji laaj noonu du ñàkkuk teggin li ma mooy xam bu dee nit ki moo tax mais am na ñoo xam ne laaju bi nga nañuy laaj. da leen di wax charia wax na li yonent bi saa saa wax la ñu ah non mais loolu ku mooy bi ne non kooku bokkul ak ki nga xam ne ne mais waa sëriñ bi bëggoon naa xam loolu lu ko waral parce que mooy li ñu doon wax li njëkk mooy jullit bu nekk ah bu yàlla waxee yonent bi saa saa wax mooy as-sam'u wa ta'a dégg ak toog amul naka laak lu mook loolu lépp loolu mooy li jiitu léegi nag ginnaaw loolee bi nga xamante ni loolu am na loolu nag bu saxee ci xolu jullit bi wala taalibe yi aayut ginnaaw gi nag ngir xam waaw waaw ngir xam ndax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun voilà nga laajte nag bu boobaa ngir lu gën a mat ah dina am am xam-xam ba bu ëllëgee yow mbir mi dëgg la ba nga yonent lay saa saa waxee gëm nga ko kii ko waaye da lay yokk mu nekk nuurun ala nuur ba pare nga xam tax tax yi waaw waaw kon nag loolu lu am am solo la moo tax tamit ñu gis ci tamit jàngalekat bi comme li Seydina Ali tamit wax fii def fii moo yonent way saa saam defoon na ko lu njëkk waa ji bi mu nekkul lan moo tax ñee waxuñu ko dañ koo xool côté bët la moo tax laaj dafa am laaj laaj am laaj am am na laaj yoo xam ne waaj yi day wax ak làmmiñam am laaj yoo xam ne xaalu nit ki mooy laaj waaw Seydina Ali ibn Abi Talib gaa yi niñ ko xoole la xam ne ñii mbir mi da leen a jaaxal mu ne leen wax lu tax ngeen may xoole ñii ah <laughs> mais gis gars yi tamit taxaw ah kon nag loolu la quoi kon kon xam amirul mu'minin te loolu it beneen buñ ciy jàng mooy amul kenn koo xamante ne yow yaay référence ku dut yonent bi alayhi salaam Seydina Ali ibn Abi Talib bu doon ne mooy référence comme ni ko siit yu kaccoor yi nga xam ne ay ay ay ay yu saay-saay yi di waxe ah ah kene moom daanaka lépp lu mu wax qur'aanun yutla daanaka mën nañ koo demee noonu loolu amul ci kenn te moom mii moo doon wax naan Euh, moo doon wax ne moo doon wax ne ah que ne dañuy xame dëgg dañuy xame li nga xamante ne mooy dëgg dañuy xam dëgg ba pare door a xam yoraful rijaalu bil xaq wala yoraful xaq bil rijaal nit ñi góor ñi ku mu man di doon ku yonent bi alayhi salaam